a'uuzu billahi min ash-shaytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin seyidina wa nabiyina wa xabibina wa shafiicina muhammadin wa ala aalihi altayibiin altaahiriin wa saxaabatihi alxurri almayaamin wa ala man tabi'ahum bi ixsaanin ila yawmi ddiini amma ba'du annaxu almaysuur aljuz'u thaani ñu ñëwati ci téere grammaire bi incha allah bii weesu gisoon nañ almaaluumu wal majhuulu mooy verbe bi nga xam ne dañ koo xam ak verbe bi nga xam ne xamuñu ko tey nag comme ni ñu ko diggee woon incha allah ñu war a gis vingt-troisième cours ni nga xam ne noon la toftalee téere bi muy almaf'uulu lahu waxoon nañ gisoon nañ almaf'uulu bihi ak almafulu fiihi ak almafulul mutlaq ñu ngi nii nag di gis beneen ci façon maf ci maf yi muy mafu al mafulu lahu waaye balaa loolu amoon nañ fi exercice yoo xam ne dafa concerné woon suñu cours bi weesu muy al wal majhul dane woon tamarin ij'alil af'al at majhulatan defar verbe yii di ñëw def leen ñu nekk majhul ndax ñoom bu dul majhul nii kenn du ci majhul léegi yow yaa ko war a def majhul muy verbe boo xam ne xamuñu tudduñu ki nga xam ne mooy sujet bi bi ci njëkkoon sawwara mooy melale na ladi xalaqakum wa sawwarakum yàlla mi nga xam ne moo leen bind ba pare mu melal leen ni ngeen mel yéen doomu aadama yi bu boobaa sawwara moom boo koy kii da nga naan suwira sawwara boo koy def majhul dangay def suwira kon suwira ngay wax xalaqa booy def majhulam xuliqa ngay wax mooy bind na xuliqal insaanu min ajal xuliqa bind nañu baayaa jaayante na danga naan buuya buuya mooy jaayante na xamuñu tudduñu kenn moo jaayante buuya ashaara dangay gis ne yii nii yëpp ñu gisagul fi'l maadin la ashaara moom mooy junju na indiqué na bu boobaa danga naan ushira ushira ushira mooy majhul bi mooy junju junju na eh tudduñu kan moo ko def qaala wax na nga ne qiila wax mooy am na ko wax mais xamul kan la xos qassa nettali na nga ne qussa qussa mooy nettali qussa ngay wax bu boobaa yi yépp yiñ gis yépp fi'l madin la moom kon danga naan qussa mooy nettali na mais tudduñu kan moo nettali yasuuqu yasuuqu mooy wommat na comme wasiqa alladhina kafaru ilal ila ila jahannama zumara mooy loolu boobu maadi la bii nag mudaari' la yasuuqu nga ne yu saaqu dañuy conduire mais kan mooy conduire tudduñu ko yu saaqu qaatala moom qaatala mooy rayante da nga naan quuti la quuti la quuti la mooy rayante na tudduñu kan la nahaa tere na danga naan nuhiya nuhiya tere nees kan moo tere lam yuzkar fa'iluhu kenn tuddul ki ko jëf kon nga ne nuhiya yada'u yada'u mooy teg na wada'a yada'u teg na nga ne boobu yuuda'u yuuda'u ngay wax yada'u yuuda'u yuuda'u tegees nees teg nañu te xamuñu tudduñu kan moo teg kon loolu la woon yu daaw mooy yi ñu waroon a soppi beneen exercice bi dana woon bayyinil maf'ul bihi thumma dbut xarakata ma lawnu ahmar waneel maf'ul bi ci lii di ñëw ginnaaw gi nga maas li nekk en mais ñun nag maas bi lañ doon njëkke bi njëkkoon dana woon sa a lam bi tegu ci lam boobu nga waroon a maas atilmii za bi tegu ci za boobu nga waroon ko maas almualli miim bi tegu ci mooy boo koy maas lii ngay wax sa'ala at-tilmiidu al-muallima laaj na at-tilmiidu élève bi bu góor bi al jàngalekat bu góor bi kon sa'ala at-tilmiida al-muallim at-tilmiidu sa'ala at-tilmiidu bi ci tegu ya'la miim bi tegu ci miim boobu lañu waroon a daal bi tegu ci daal boobu tamit danga ko waroon a taabu tëju bi tegu ci tamit danga ko ronmaas bu boobaa danga naan ya'lamu ya'lamu faridun ya'lamu faridun al mas'alata mooy farid de xam na mas'ala bi al mas'alata ya'lamu faridun al mas'alata bi ci tegu woon nasa nasa raa tegu ci nga commence allah haa tegu ci nga waroon commence al mujahidi nuun bi tegu ci nga waroon commence boobu danga naan nasarallaahul mujaahidiina nasara dimbali na allahu buur yàlla subhaanahu wa taala al mujaahidiina mooy jihaadkat yi bi ci tegu woon katabtu dar siin bi tegu ci siin boobu nga waroon a maas an waaw bi tegu ci dañ ko waroon a maas nga ne katabtu dar san nax wi katabtu bind naa dar san nax wi kuuru grameer bi bi ci tegu ata almualli miim bi tegu ci ñoroon commence annaajix nuun bi tegu ci ñoroon commence jaiza taabu tëju bi tegu ci dañ ko waroon commence boobaa nag naan katabtu darsa no du katabtu boobu def nañ ko ata almuallimu almuallimu ata almuallimu annaajixiina almuallimu annaajixiina jaaizatan ata jox na almuallimu professeur bu góor bi jàngalekat bu góor bi annaajixiina ñi réussir jaaizatan ab kado ab neexal bi ci tegu laa yaq ba laam tegu ci laam nga waroon maas allah haa bi tegu ci nga waroon ko maas tamit alkaafir yi Hamza bi nekk ci kaw ligne bi nga waroon commence alkaafir yi nuun boobu nga waroon commence danga naan kon laa yaqbalullaahu laa yaqbalu allahu du'aa alkaaf alkaafiriina laa yaqbalullaahu du'aa alkaafiriina mooy buur yàlla de du du du du du nangu du du nangu mukk ñaanuk ñan ñaanuk ñi nga xamante ne ni ay yéeféer lañu de toute façon seen ñaan ñoom ci mbooy gi la jëm léegi mu ne phrase yi nag yi nga def nii euh, gis nañ bu mujj bi laa yaqbalu llahu du'a al mu ne léegi ijaal mooy li ci tegoon beneen exemple ijaal hadhihi al jumla defal phrase yi nga def léegi yi nga maas ba wane maf'ulun bihi bi euh, ndax maf'ulun bihi bi waa bu mujj bi mooy lan laa yaqbalu llaaha lan la yàlla laa yaqbalu llaahu yàlla lu nangu lan la lu nangu du'a du'a kon mooy maf'ulun bihi bi complément d'objet direct léegi nag mu ne la kon exercice bi ci tegu ij'al hadhihi al jumla majhulatan def leen majhul kon bi ci njëkk sa'ala tilmiidu almuallima la woon bu boobaa da nga naan su'ila su'ila almuallimu su'ila laajees nañu almuallimu jàngalekat bu góor bi beneen bi ci tegu ya'lamu faridun almas'alata la woon bu boobaa da nga naan comme que mas'alata léegi moom mooy remplacer farid naa ibanil fa'il bi te jigéen la bu boobaa da nga naan tu'lamu tu'lamu almas'alatu tu'lamu almasalatu bi ci tegoon teg woon nasara allahu almujaahidiina yàlla buur yàlla subhaanahu wa di dimbali na ñi nga xam ne dañuy kër-këri ci yoonam mooy mujaahiduuna yi ñuy raayante ci toolu xare nga xam moom bu boobaa dañ naan nusira dimbali nañu almujaahiduuna nusira almujaahiduuna bi ci tegu woon mooy dimbali nañu ñi nga xamante ni ñooy mujaahiduun bi ci tegoon teg woon katabtu darsan nahwi bind naa kuuru grammaire bi bu boobaa katabtu sujet baa ngoobu tubi la damir boobu muttasil kon danga naan kutiba bindees nañu darsun nahwi bind nañu mais xamuñ kan moo bind darsun nahwi kuuru grammaire bi bi ci tegu ata al muallimu an naajixiina jaa'izatan ata jox na al muallimu professeur bi an naajixiina ñi nga xam ne ñoo admis ñoo réussir jaa'izatan ay cadeau boobaa rek naan utiya utiya an naajixuuna jaa'izatan utiya joxees nañu an naajixuuna ñi nga xam ne ñoom ñoo réussir jaa'izatan ay neexal ay kado dernière bi mu nekkoon laa yaqbalu llahu du'a al xam nga phrase bii nii laa yaqbalu llahu du'a al dafa niroog li imaamu Tirmidi rahmatullah alayhi ubbee euh, sunanam bi bim naan baabu laa tuqbalu salaatun bi ghayri tahuur boobu nga xam ne xadiis bi da la xadiisu abdullah ibnu omar radiallahu taala anhu mu ne laa tuqbalu salaatun bi geyri tahuur wala sadaqatun min gulul mooy yàlla de buur yàlla de subhaanahu wa moom ndax xadiis boobu ndax bu mu ko jële woon ci sëriñam buñ naan Qutayba ibnu Sa'id rahimahullah moom mu jële ko ci abu awaana abu awaana rahimahullah jële ko ci simaak ibn harb lool ci benn ndax ñaari càlla càlla la benn rek beneen bi mu ko jële ci sëriñam biñ naan hannaad hannaad ibn sari mu jële ko ci waki waki jële ko ci israil israil jële ko ci simaak simaak jële ko ci mus'ab ibn sa'd mu jële ko ci abdullah ibn umar mu ne yonent bi de sallallahu alayhi wasallam nee na laa tuqbalu salaatun bi ghayri tuhuurin wala sadaqatun min ghuluul daa niroog lool ak beneen xadiis bi sax bu Abu Hurayra bi nga xam ne mu ngi ci saxiix bi mu naan laa yaqbalu llaahu salaata ahadikum idaa ahdatha hatta yatawadda laa yaqbalu du nangu allahu buur yàlla salaata ahadikum julli kenn ci yéen ida ahdasa bu tojalee xatta yatawadda am mbete jàppwul fekk jàppul yàlla di julli kook day fontoo nit ñëw te bu ko tayee sax am na nu muy de boo boo ko tay xam ni deme demee ne man damay julli saa kii kook da koy di fukk ndax kook day fontoo diine ji loolu moo niroog lii laa yaqbalu llahu salaata ahadikum fii mu ne laa yaqbalu llahu du'a al léegi nan laa koy def da nga naan laa yuqbalu laa yuqbalu kenn du nangu du'aul kaafiriina kan moo dul nangu mais xam nañ kan na yàlla mais tudduñu ko laa yuqbalu du'aul kaafiriina léegi nag bi ci mujj ci exercice yi mu ne woon enrib ma lawnu ahmar inrabal li nga xam ne daa nekk en rouge ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim hunaalika butuliyal mu'minuuna wa zulziluu zilzaalan shadiida hunaalika btuliyal wa zulziluu zilzaalan shadiida hunaalika foofee ubtiliya lañu lañu egg lañu lañu lañu woon mooy examiner nga xam ne day teg mbir mu metti al xool fan lañ tollu lañ leen nattoowoon almuminuuna way gëm yàlla yow a zulzilu ñu rëngi-rëngee leen zilzaala nag rëngi-rëngee shadiidan gu taratar ci suuratul ahzaab ba ñuy ñëw min fawqikum wa min asfali minkum wa izaaxatil quluubu alxanaajira wa tadunnuuna billaahi dunuuna voilà ci la ko teg hunaalika btuli almuminuuna wa zulzilu zilzaalan shadiida ba naafiq yi wa id yaqulu alladina wa id yaqulu uh, alladina fi uh, almunaafiquuna walladina fi quluubihim marad maa wa'adana allahu wa rasuluhu illaa ghuruura déggal ma jooji jooju jooju waxu kiifér man naafiq jaaxal ma yàlla nañu ci yàlla mosa ñu ne yàlla daal ak yonentam bi daal diggu ñu ay wor ay wor yi neen lañu dig ñu naan dinañ ko ubbi xay ki Kisra ka ka Perse ki alors que ñu ngi nii lii la wax léegi li ci nekkoon en rouge ubtil ubtuliyal mu'minuun ak zulzilu ubtuliya kon ñu gaaw tuuti ubtuliya fi'lu maadin majhuulun fi'lu maadin majhuulun mabni ndax fi'lu maadi day mabni al mu'minuuna moom mooy lan naa'ib anil faa'ili marfu'un bi nuuni raf'i ndax mu'minuuna lan la jam'u mudhakkar saalim marfu'un naa'ib anil faa'il marfu'un bi nuuni raf'i li annahu jam'u mudhakkar saalim léegi zulzilu zulzilu fi'lu maadin fi'lu maadin majhuul mabni léegi nag yow yaay chercher naa'ib anil fa'il bi ndax bu dul woon naa'ib anil fa'il bu doon fa'il bi dañ ko tudd kon waaw bii di xëcc lu bi moom mooy nekk fa'il bi comme hum zalzalu hum bi mubtada la zalzalu fi'lu madin mabni wal waawu waaw boobu di xëcc mooy fa'il bi fii nag comme que fa'il bi dañuy dañ koy nëbb zulzilu ndax majhul la léegi yow yaay seet lan kii bi naibanil fa'il bi nga ne wa naibul fa'ili damirun mustatirun taqdiruhu hum mooy hum ñoom wala rek nga ne hum après nga def damirun mabniyun naib anil fa'il fii mahalli dafa nekk nag ci foo xam ne dañ ko waroon a raf ndax naibanil fa'il dañ koy rafa kon loolu moo doon exercice yi léegi nag suñu cours bi ci tegu comme niñ ko waxe woon mooy cours 23 bi al maf'ulu lahu al maf'ulu lahu euh, dafa am ñaari tur wala mën nañ ne ñett al maf'ulu lahu dañ koy woowe al maf'ulu li ajlihi di ko woowe al maf'ul min ajlihi léegi nag koo déggati kon loolu lan la may lan la lay may mooy bul dégg kenn ne al maf'ul li ajlihi nga naan ko noonoo wala mu ne al maf'ul min ajlihi après nga naan ko yow xamoo dara pourquoi nga naan min ajlihi déedéet wax na dëgg loolu nag moom lañu war a gis tey inshaa allahu taala al maf'ul kon li ajlihi al maf'ul li ajlihi léegi nag dañ koy tudde al maf'ul min ajlihi ak al maf'ul li ajlihi al maf'ul lahu léegi nag moom muy dugg ci cours bi mu ne moo tax mu def entre parenthèse awil maf'ulu min ajlihi moom boobu rek leen di tur mooy ñaari tur yi leen di al maf'ulu lahu bayna qawsayni awil maf'ulu min ajlihi wala al maf'ulu min ajlihi kon moom deux leen di mu ne day définir masdarun qalbiyun masdarun mooy substantif comme niñ ko gise woon bi ñuy gis awzaan yi ab substantif lay doon mooy masdar bu ma nee dóor naa ko ab dóor ab dóor mooy substantif al maf'ul li ajlihi foog naa ci français dañ koy woowe complément circonstanciel de but ou de cause foog naa ñoom dañuy wax loolu complément circonstanciel de but mooy li tax li ajlihi li waral mooy complément circonstanciel bi nga xam ne moom moo li li waral de but li waral ou de cause wala cause bi loolu la woowe bu ma juumul noonu lañu koy tekkee ci français waaye daal boo boo définir yow di xool est-ce que loolu noonu la wala déet ndax dañ koy woowe noonu ci sa ci français am nañu koy tudde noonu ci ñi yëngu ci wàllu grammaire arabe en langue française léegi kon mu ne masdarun qalbiyun masdarun qalbi lay doon mu ne nag masdar substantif lay doon qalbiyun lii gisoon nañ ko al masdarul qalbi qalbi al af'alul qulub gisoon nañ ko mais loolu lan lañ ci jublu euh, ndax dane léegi naa liir ba pare dane al maf'ulu lahu bayna qawsayni aw al maf'ulu min ajlihi nuqtataani masdarun qalbiyun mansuubun yuzkaru li bayaani sababi xusuulil fi'li loolu mooy définition bi ma répété waat ko al maf'ulu lahu awil maf'ulu min ajlihi nuqtataani masdarun qalbiyun mansuubun yudkaru li bayaani sababi xusuulil fi'li loolu mooy lan mu ne al maf'ulu lahu complément kon circonstanciel de but wala de cause buñ jàppee ci li liñ ko tekkee noonu mooy complément bi nga xam ne day wane li tax ma jëf-jëf ji ana ban sabab moo sababal ma jëf-jëf ji mu ne dañ koy woowe al maf'ul min ajlihi maf'ul min ajlihi mooy lu tax ci jóge ci li tax dañ koy woowe tamit li ajlihi comme li ma la wax sànq mu ne masdarun ab substantif lay doon masdar comme bu ma nee daraba yadribu darban wala darbatan loolu masdar la mu ne day nekk masdar qalbiyun boo xamante nii masdar qalbi mooy luy jàllar luy jàllar bekk loolu nag lan lañ ci jublu bu ñu ko waxee mooy bépp masdar boo xamante ne liñ naan qalbi mooy bépp kii la verbe la boo xamante ne ni fi muy tukkee deppaaru verbe bi ci cër yu nëbbu yi la nekk comme ci xol ci xol lay jóge affaire boobu mooy verbe yi nga xam ne verbe yépp nga xam ne buy moom ci xol lay jóge comme màggal bu ma naan damay màggal diw ak ta'zim indi na ko ci kanam voilà ndax nee na al maf'ul lahu masdarun qalbi ka ta'zim mais loolu tekkiwul mooy yooyu waaw moo après dinañ ci ñëw nee nañ définir d'abord qalbi lan lay tekki kon mooy bépp jëf boo xamante ne nii bépp verbe boo xam ne dafay jóge verbe bi day jóge ci lan li koy waral mooy loo xamante ni nii cëru biir la muy xol kat ta'zim comme màggal bu may màggal biir xam nga màggal ci xol lay jóge ci xol lay jóge buñ naan diw màggal naa ko ci xol lay jóge wal ijlaali ak tamit mooy ijlaal mooy mooy tamit mook màggal dañoo xaw mooy màggal réyal kii ijlaal jox waa palaasam gëddëm dëgg-dëgg nga xam ne loolu màggal tamit dañ ko koy tuddee wa tahqiiru ak tamit li nga xamante ne nii mooy doyadal nit mooy de mooy contraire iglaal iglaal mooy màggal nit kii fonk ko teg ko fu kawee alors que tahqiir mooy nag ma doyadal loolu lépp xam nga yi ay jëfi xol la wal xashiya ak tamit ragal ragal tamit loolu jëw xol mooy nit bu ragalee ci xol bi la façon yooyu yépp nga xam ne màggal réyal suufeel nit ragal tiit am nu may tiit alxawf war rajaa ak yaakaar al raxbatu am xemmem ci dara al juratu am ak fit ci benn mbir ñeme al rëhbatu am loo xam ne dama koy tiit ak tamit ak ruus wal xayaa u yooyu yépp ak shafaqatu am ñeewante wal ilmu ak xam-xam wal jahlu ak réer ak ñi mel ni ñoom yooyu noonu lañuy woowe afaalul qulubi mooy jëf yi nga xam ne ci xol ko ju xol lañ ci xol la ñuy jóge mooy seen origine ci xol lay jóge xam nga booy xeeb nit buñ naan sa waaye nag ak a xeebaate loolu ci xolam la jóge màggal ci xolam la jóge xam-xam tamit ci xol lay ne ak riir ci xol lay nekk nifaaq ci xol lay jóge yooyu noonu ak safaqa ñeewante bañaate bañaate yooyu yëpp ci xol loolu la ñuy tudde af léegi nag verbe yi jóge ci nga xam ne ci noonu lay jóge moom la ñuy tudde af'alul qulub masdar bi nag mooy substantif bi rek verbe bi nga def substantif muy kojug xol yooy nag dafa am seen opposé mu am ñu naan af'alul jawaarih pour yokk jariñ mooy jëfu yi nga xam ne jëfu koju cër la cër yi comme loxo bët tànk mooy yi nga xam ne dañoo feeñ cër yu feeñ yi alors que cër yu nëbbu la mooy xol ci lay jóge alors que bii af'alul jawaarih mooy jëfu euh, membre yi yi nga xam ne dañoo feeñ cër yi ak yi nga xam ne ñoo taqaloog ñoom yooyu nag mooy comme liir xam nga bu may jàng sama gémmiñ laa ko defe te gémmiñ lu feeñ la dañ may gis ma yëngal samay tuñ ak a yëngal samay làmmiñ loolu afaalul jawaarixi la bokk waaye bind tamit bu ma téye stylo wala di tape ci machine bi wala yor euh, kii bi iPad bi wala tablette bi dañuy gis may kii wag samay baaraam loolu loolu jëfi lan la jëfi cër yi la ak tamit ay ay ay taxaw ak toog yooyu nga xam ne samay cër ko def yooyu noonu ak toog dox nelaw yeewu yooyu nga xam ne samay bët a koy def yu mel noonu moom lañuy wooy afaalul jawaarih ñooy opposé ak afaalul xuluu bi kon ci gàttal loolu foog naa leer na c'est vrai que définition bii nii joxew ma ko woon mu leeral nii bañ ko doon gis bële mais boo ko déggee nga xam ne dañuy gis afaalul xuluu bi tamit di ko ci mën nga koo yokkaale foofu kon mu ne la kon maf'ulu lahu buñ dikkaatee ci définition bi masdarun ab substantif lay doon qalbiyun boo xamante ne nii kojuk xol la mansuubun dañ koy nasal kon xamal ne maf'ulun li ajlihi wala maf'ulun lahu wala maf'ulun min ajlihi c'est la boo ci wax baax na boo nee maf'ulun lahu baax na maf'ulun li ajlihi baax na maf'ulun min ajlihi baax na mu ngi mel ni benn waay boo xam ne Muhammad la tudd ñii naan ko Moodu ñii naan ko ma euh, Muhammad ñii di ko mooy bu ma nee Moodu Muhammad c'est la même personne bi laay wax loolu la comme yii la li ajlihi min ajli ak maf'ul lahu benn la kon substantif la boo xam ne ci qalbiyun ci jëfu xol yi lay jo mansuub boo xam ne dañ koy nasab yuzkaru boo xam ne dañ koy tudd li bayaani sababi ngir dañ koy tudd ngir leeral cause bi tax xusulil fi'li jëf ji xew jëf ji action bi ci boppam xew moom dañ koy tudd ngir leeral ala ban cause moo tax comme que ci xol lay jóge mooy waa waaju bañ nit bu dóor ko bal mu dee léegi bu may tudd mbir mi dama naan qatalahu qatalahu bughdan da koo rey ndax lan bughdan yi mooy da koo rey ndax mere gum ko mere léegi mooy te tamit il faut tamit daa am tamit ay conditions yoo xam bokk na ci que ne ray bi ak ak euh, li ma fas mooy li jóge ci xool bi ñoom ñooy bokku temps mooy ne ray bi xatalahu mooy lu weesu la mais buxdan kiñaan gi tamit dafa weesu woon mooy dafa nekkoon ci moom moo tax mooy sax cause bi waral ray gi am kon mu ne yuzkaru dañ koy tudd li bayaani sababi xusulil fi'li ngir leeral li sabab bi tax cause bi tax mbir mi xew léegi loolu mooy définition bi léegi mu ne al maf'ul lahu dina la jox ay exemple après al maf'ul lahu al maf'ul lahu mooy maf'ul li nga xam ne circonstanciel de but wala de cause comme li ñu waxoon sànq yuslahu an yakuna jawaaba su'aali moom nag day yéwén nekk tontu c'est mel nii moom dafay ñëw nekk tontu as-su'al limaada bokk na ci ñu koy xàmmee pour xam ne est-ce que lii maf'ul mooy bu ma nee comme li ma wax sànk joxe naa exemple qataltuhu burdan bu la neexee alayhi walla yooyu léegi moom dafa daf ko rey burdan ndax mere mooy da koo rey boo dan nga ne misaal bi mooy loolu xatalawu boo da koo rey ndax mer ndax bañ gi mu ko bañ nga ne ma c'est comme si bu neexee mën ngaa poser question bi li maa daa qatalahu lu tax mu rey ko nga ne ndax boo da koo mere da koo bañ léegi kon mooy loolu la la wax ne moom da ngay mën a pour xàmmee ko man nga pose question limaada limaada qatalahu nga ne bughdan wala nga ne qatalahu da koo rey bughdan nga ne limaada nga ne bughdan da ko rey ngir bu dee ghadiba lay nekk euh, ghadiba lay nekk alayhi waaw ghadiba alayhi pas bughdan kon danga naan qatalahu bughdan léegi pour nga xam ndax bughdan mooy maf'ul li ajlihi danga naan limaada qatalahu nga ne bughdan loolu la la ne al maf'ul lahu yuslahu yasluhu yasluhu day yéwén an yakuna jawaab as-su'aal moom ci boppam day mën a nekk tontub limaada maf'ul li ajlihi bi wala lahu bi mu ne exemple ci alxuraan ba a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim wala taqtulu awlaadakum xashyata imlaaq wala taqtulu te bu leen rey awlaadakum seen doom yi xashyata imlaaqin ndax ragal ñàkk loolu yàlla day tere araab yi ci seen jikko yu bon yi nga xam ne amoon nañ ko muy di rey seen doom yi jigéen yi ndax nee nañu ñi ñoom bu xeex di am duñ la ci dimbali te dañuy nekk à la portée des bu buñ buñ ñu songee ñoom lañuy njëkk a jël te wóorul kon wala taqatulu te tamit day yokk ñàkk rek tool ya moom duñ fa def dara jigéen moom il n'est pas pour dem tool bu xeex ñëwee elle n'est pas bon non plus de xeex ñoom noonu lañ doon xalaate yàlla nag ne walaa wala taqtulu hé bu leen ma yàpp laa wax bu leen fontoo nit ñi walaa taqtulu bu leen rey awlaadakum seen doom yi laa wax xasiyata imlaaqin ndax ragal ñàkk man nga poser question limaada yaqtuluuna awlaad limaada taqtulu walla limaada taqtuluuna awlaadakum limaada ana lan moo tax taqtuluuna awlaadakum lan moo tax ngeen di rey seeni doom mu ne xasiyata imlaaxin walla tontu bi ah ragal ñàkk loolu la la ne maf'ulun li ajlihi wala maf'ulun lahu wala maf'ulun min ajlihi man nga ko xamee noonu fii man nga ne li maa laa taqtuluuna awlaadakum lan moo tax ngeen di rey seen doom yi mu ne xashyata imlaaqin ndax ragal ñàkk kon ana maf'ulun lahu bi moom mooy xashyata ragal fan lay jóge ci xool kon masdarun qalbi la mansuub xashyata nga gis ne taa bi dañ koo mansuub te dañ koo tudd ngir li bayaani sababi xusuulil fi'li ngir wane lan moo tax jëf ji xew li bayaan lan moo tax ray gi doon am mooy lan ragal voilà léegi beneen exemple mu ne jiitu ilal madrasati raghbatan fil jitu dikk naa ilal madrasati ci l'école bi fi ñuy joxe ay ay ay ay ay bind fi ñuy jànge raghbatan ngir xemmeem fil ilmi sama xemmeem ci xam-xam bëgg xam-xam bëgg bu jéggi daya looloo tax ma ñëw léegi man nga ne limaada jita ila al madrasati lan moo tax nga ñëw ci école bi nga ne raghbatan fil ilmi ngir xemmeem bu ma xemmeem xam-xam kon nga gis ne bu nee xemmeem bu mu xemmeem xam-xam loolu day nekk tontu mooy ma maf'ulun lahu moom da koy mën a day man a nekk tontu bi te tamit lan mansuubul dañ raghbatan te masdar la xashiyatan xashiya yaxsha xashiyatan raxiba raxab raxiba yarxabu raxbatan voilà léegi mu ñëw ci beneen affaire mu ne al maf'ulu lahu masdarun qalbiyun xam nga yi wax nañ ko sànq kat ta'zimi war raxbati washafaqati wal xashyati wal xayaa'i mu ne al maf'ulu lahu nag masdarun substantif la qalbiyun boo xam ne ko jug xol la mooy jëf yi nga xam ne comme niñ ko waxee sànq ci xol lay jóge ñooy départam kat ta'zimi comme màggal réyal war raxbati ak xemmeem wa shafaqati mooy masdar lay doon nag substantif kon mooy du nekk fi'l maadi du nekk fi'l mudari masdar lay doon te du nekk maf'ulun bihi tamit il faut maf'ul mu nekk loo xamante ni nii moom masdar lay doon ba nekk kojug xol loo xam ne moom ci xol lay jóge kat ta'zimi comme réyal màggal ka raxbati ak tamit xemmeem wa shafaqati ak ñeewante wal xashyati ak ragal wal xayaa ak rus bu ma nee taraktuhu xayaan taraktuhu waa ji de dama ko bàyyi xayaan comme euh, kële Seydina Ali la radiyallahu ta'ala anhu bu ma juumul nga xam ne yéeféer ba ca xeex ba da ko duma du du ko dañ doon ca biir geer ba da ko duma ba nar gis awraay yéeféer bi feeñ mburus aw gis awraam yi bàyyi ko dem jóg bàyyi ko fa kon dañ naan limaada lam lam taqtulhu mu ne lam aqtulhu xayaa an dama koo bàyyi dama koo bàyyi bañ koo rey ndax lan ndax ruus bu ma ruus léegi loolu xayaa an googu kon day nekk lan maf'ulun lahu bu la neexee nga tudde ko maf'ulun li ajlihi ndax même chose la miin min ajlihi loolu kon nga xam ni xayaa fan lay tukki ci xol léegi nag loolu mooy kon cours bi concernant al maf'ul lahu dugg ci nag ci biir biir ndax lan kii la ndax am na yeneen ay affaires yu nekk ci biir maf'ul lahu mais foofu la ko yemale comme que tamit ñu ngi koy dóor a gis kon mu ne i'rab léegi nag nga soxla ne ko waa léegi man nan laa koy i'rab bi mu ne la kaay ma jox la exemple booy i'rab bi mu ne jiitu ilal madrasati raghbatan fil ilmi exemple jiitu dikk naa ilal madrasati ci école bi raghbatan fil ilmi ndax xemmeem goo xam ne dama koo xemmeem xam-xam mooy exemple bi mu joxe woon sànq léegi jiitu ak raghbatan rek lay analyser kon jiitu danga naan fi'lu madin mabniyun fi'lu madin la boo xam ne mabni tubi mooy ji ji bi fi'l madin mabni tubi fa'ilun la mooy damir bi mabniyun mooy sujet bi damirun mabniyun damir muttasil la bu taqaloo damirun mabniyun fi raf raf'i dafa nekk ci place boo xam ne dañ koo waroon a rafaa ndax fa'il la raghbatan mu ne maf'ulun lahu mooy maf'ulun li ajlihi mooy maf'ulun min ajlihi mansuubun boo xam ne dañ koo nasab bil fathati ci fatha loolu lañ koy i'rab bi damaa ñëw limaza lan moo tax ma ñëw raghbatan kon danga naan maf'ulun lahu wala bu la neexee nga ne maf'ulun min ajli wala maf'ulun li ajlihi mansubun bil fathati dañ ko nasab ci fatha léegi nag mu jox la ñaari exercice pour cours bii nii mu ne tamrinaani ñaari exercice ngi bayyin al maf'ula lahu thumma adbut harakata ma lawnu ahmar bayyin leeralal al maf'ula lahu maf'ul lahu bi leeral ko ay maf'ul li ajlihi min ajli bi summa bu ginnaaw gi nag nga maas ma xarakata ma lawnu ahmar li nekk en rouge na nga ko maas léegi bi ci njëkk mu ne ittaqi asha asha raabu am shadda tegu ci raabu am shadda boobu yaa koy maas xaw faa bi tegu ci faa boobu yow yaa koy lan yow yaa koy maas kon ittaqi asha raa bu am shadda bi taqaloog sha boobu am shadda moom it yaa koy maas xaw faa bi tegu ci faa boobu yaa koy maas al fitna taabu tëju bi tegu ci taabu tëju boobu yaa koy maas ku lool mooy lan dawal ragalal moytul ak ak mbonte lu bon ndax ragal le mal moytu ko ndax bañ fitna léegi bi ci tegu kon danga koy maas après nga wane ana lan mooy maful lahu bi bi ci tegu tasaddaq ibtira hamza bi nekk ci kaw ligne bi yaa koy maas tasaddaq ibtira hamza boobu yaa koy maas marda taabu tëju bi tegu ci taabu tëju boobu yow yaa koy maas marda taabu tëju bi tegu ci yaa koy maas allah haa bi tegu ci haa boobu noonu yow yaa koy lan yow yaa koy maas mooy saraxeel ngir sàkku sàkku ci saraxe ji ngay saraxi ah ngërëmal suñu borom léegi bi ci tegu laa léegi danga koy maas ba pare nga wane ana maf'ulun lahu bi laa yufli xaa bi tegu ci xaa boobu yow yaa koy maas man xaaf tegu ci man <coughs> xaaf bi tegu ci xaaf boobu yow yaa koy maas riyaa riyaa riyaa ñaar yépp am riyaa bu la neexee après hamza bi nekk ci kaw lii bi yaa koy maas annaa siin bi tegu ci siin boobu yaa koy maas ri a hamza bi tegu ci kaw ligne bi yaa koy maas annaa siin bi yow yaa koy maas loolu mooy lan du texe mukk ki nga xamante ne nii dafa saraxe ngir gistal ngir gistal ngir nit ñi gis ko kooku moom tus la du taxe léegi nag dernière bi ginnaaw bi nga commencé nga wane ana maf'ulun lahu bu mujj bi enrib maa yali inraabal lii di ñëw ba'da a'uuzu billahi min ashaytaani irrajim inna mursilu naaqati lahum inna ñun yàlla mursilu ñoo yónni an naaqati giléemuk sayyidina wa rasulina saalih ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam ñoo yónni woon géléemam nga fitnatan mu nekk fitna lahum ñeel leen ne ca lañ jaare ñoom épreuve ba fa la jaare ci ñoom ñu duma leen moo sababal bañ ko coree faqaruha fa damdama alayhim rabbuhum léegi loolu lépp na ngay maas fi amul en rouge inna mursilun naaqati fitnatan lahum lépp ngay maas loolu moo doon pour cours bi exercice ba bii di ñëw la cours bi ci tegu mu indi beneen ci mafaa'il yi ginnaaw bi ñu gisee maf'ulun bihi gis maf'ulun fiihi gis maf'ulun mutlaq gis maf'ulun lahu muy li ajlihi wala min ajlihi tey nag bii bi ci tegu al maf'ulu ma'ahu al maf'ulu ma'ahu al mooy lan dañ koy woowe foog naa complément circonstanciel d'accompagnement complément d'accompagnement mooy al maf'ul ma'ahu yaakaar naa ne noonu dinañ ko ko woowee ci tubaab euh, maa ngi ci doon waxtaan ak Seydi Omar foog naa lool la ma wax bu ma jàppul bu ma dee jàpp naa li ma waxoon d'accompagnement bi moom jàpp naa ko ci mais est-ce que complément circonstanciel bi mu ngi ci complément d'accompagnement foog naa loolu la ma waxoon waaye nu ci man di deme bu ma ko waxee nii man jàpp ma exactement li waxoon ne foog naa lool la woon après di nga xam exactement lan daal lay tekki léegi kon mu ne al ismu al maf'ul ma'ahu léegi mu ngi definir lan mooy al maf'ul ma'ahu mu ne al maf'ul ma'ahu nuqtataani ismun mansubun yuzkaru ba'da waawin bi maana maa al maf'ul ma'ahu nuqtataani ismun mansuubun yudkaru ba'da waawin bi maa mu ne al ma'ahu mooy kon complément d'accompagnement peut-être ndax al maf'ul mooy complément ma'ahu mooy ànd ak moom kon ismun tur lay doon mansuubun boo xam ne dañ koy nasab gis nga maf'ul yi ñoom ñëpp dañ leen di nasab pourquoi ndax maf'ul lañ jëf ji day dal seen kaw maf'ulun bihi maf'ulun fiihi maf'ulun li ajlihi maf'ulun ma'ahu maf'ulun mutlaq ndax ñoom dañ comme que ay jëf ji day dal seen kaw kon mansuub ismun tur lay doon mansuub boo xam dañ koy nasab yuzkaru boo xam ne dañ koy tudd ba'da waawin ginnaaw benn waaw ab wa wa e waaye nag wa boobu bi maanaa maa du tekki foofu mais nag day am maanaay sansu ak lay tekki xam nga wa day tekki ak mais maa bi banaan maa maa mooy ànd ak voilà ànd ak lay tekki dootul tekki ak ndax bu ma nee daxala xaalidun wa rashidun xaalid ak rashid dugg nañ ak wa mais bii boo amee boobu moom wabi du tekki ak mais ànd ak xam nga bu ma nee Xaalid ak Rashid dugg nañ lool tekkiwul ne ñoom ñoo duggandoo tekkiwul ne tamit dafa successif mooy ne daal kii mën na dugg midi kii toog ba 19 heures dugg ma ne daxala Xaalidun wa Rashidun loolu mën naa nekk ci kon ak bi alors que bii maa mooy ànd ak léegi nag mu ne lool kon ismun tur lay doon mansuubun boo xam dañ koy nasab yuzkaru boo xam dañ koy tudd ba'da waawin ginnaaw waaw bi maanaa boo xam ne nag day amee maanaa maa ak mu ne exemple jaa al bardu wal mi'tafu jaa a al bardu al bardu manaan bardu al bardu wal mi'tafu jaa dikk na albardu mooy seddaay bi liñ naan saakaay jaa kon dikk na albardu mooy seddaay bi wal meetafu ànd ak mbàjj mi mooy yi ñuy sol yu mag yooyu kii nu mu tudd veste yi yu diis yooyu nga xam ne moo la ciy génne mel ni loolu nag est-ce mooy dafa ànd ak moom déedéet ak mooy tekkiwul ne ñoom ñaar mais ànd ak moom mooy tekkiwul e mais ànd ak mooy seddaay bi comme si dafa ñëw rek gaa yi génne seen mantu yi jaa al bardu seddaay bi dikk na wal mi'tafu ànd ak waaw ànd ak lan mantu yi comme si dafa bi muy ñëw ak fi gaa yi génne mantu yi moom daanaka benn lañoo ñoo ànd xam nga nit man la ñëw dix heures que ñëw dix-huit heures nga naan ñoo ànd mooy ne fii mu kiiwee rek la gaa yi gaaw réaction bu gaaw wal mi'tafa jaa al bard wal mi'tafa ak manto yi kay beneen exemple mu ne idhab wa shaari'a al jadida idhab demal wa shaari'a al jadida ak yoon wu bees wi avenue bu bees bi ñu inauguré démb loolu mooy dangay dox ci wetam mel ni yow booy dox mooy ci dangay jaar ci ci yoon bi ngay jaar ni ngay dox nag dafa mel ni yoon bi day ànd ak yow bu ma nee mar ki euh, zahabtu wal jisra dox naa ak pont bi mooy comme si bu may dox ci kaw pont bi comme si pont bi day ànd ak man foofu ak pont bi lay tekki mooy comme si dafa dama ànd ak man di ma gunge boobu wal jisra mooy idhab demal wa shari'a ak yoon bi aljadida bu bees bi est-ce que dañ naan dañ naan la yoon bi day dem moom non mais day mel ni dafa ànd ak waa ji beneen exemple mu ne saafara xaalidun saafara tukki na xaalidun xaalid wallay la ak guddi gi mel ni bu boobaa dañuy jàpp mbir yi comme si dañoo nekk ay ay lu ñu personnifié xam nga seddaay bi ñëw na ak manto yi ak manto bi doxal ak mbedd mi bu bees bi Xaalid de tukki na ak guddi gi ak boobu xam nga guddi gi day mel ni comme nit mais loolu lañ naan wallay la loolu mooy maf'ulun la kon euh, misaal bu njëkk bi am si ma exemple bu njëkk bi wa al-mu'tafa mooy maf'ulun ma'ahu bi ndax dañ neloon dañ koy tudd banda waawin après waaw boo xam ne waaw yaa ngoog albardu wa wa baa ngoog boo xam ne nag maanaa maal comme si danga noon jaa albardu maal mi'taf bu doon nag maa wa shari'a comme waaw bi lay am maanaa maa saafara tukki na xaalidun ki ñu naan xaalid wal layla ak guddi gi layla boobu moom mooy ma maf'ulun maahu bi léegi mu ne la i'rab léegi ma wan la naka lañ koy i'rab bi gisoo dugg ci guddalu ci bu baax ndax dala bëgg a wan yi poser le jalon yi nga xam ne yii yëpp dafa am après nag li may jariñ mooy yii boo ko defee nag après nag mooy pousser étude bi loolu la laaj yow yow yow yow la laaj après mooy jox na la yii ndax mënula indi lépp fii comme que tamit naxul Maysuur la tudd léegi nag pour nag nga jën a dugg ci mbir mi moo tax même ñoom yii nii après dafa am ay suite mais ñun moom insha allah ci yii rek la ñuy yem ndax comme liñ la waxoon objectif bi nekkul nekkul la nekk des spécialistes ci langue nga xam ne ci lool rek ngay ne rek rek rek waaye nag mooy xam suñu alxuraan ji ak suñu xad ahadis yi ak wax waxi boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi nan lañ ci mën a jëfandikoo léegi kon mu ne la i'rab jaa al bardu wal mi'tafa loolu la ñuy i'rab mu ne jaa fi'lu maadin mabni fi'lu maadin la mabni boo xam ne du changer al bardu fa'ilun marfu'un bi dammati sujet la boo xam ne moom moo jëf-jëf ji fa'il marfu'un bu ñu rafaa bi dammati ci damma waaw bi mu ne waawul ma'iyati walla moom lañuy woowe waawul ma'iya mooy waaw boo xam ne waaw d'accompagnement la e le et d'accompagnement waawul ma'iyati mooy waawul ma'iya fii doo ko wax waawul atfi de déedéet ndax bu doon waawul atfi kon wal mi'tafu ngay waawul atfi waawul moo tax doxal ak ak yoon wi yoon wi moom du sujet de oh, Xaalid a euh, tukki ak guddi gi guddi gi du sujet waawul ma'iya mooy waaw boobu al mi'tafa mu ne maf'ulun ma'ahu mansubun bil fathati moom mooy maf'ulun ma'ahu bi mansubun dañ ko nasab bil fathati ci fatha xam naa nag foofu la ñuy yem tey insha allah kon gis nañ ñaari maf'ulayni maf'ulun lahu wala li ajlihi ak maf'ulun ma'ahu yooyu la ñu gis bii di ñëw ñu corriger exercice yi leen intéressé yi nga xam ne ñoo leen concerné incha allah